أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الشافعي rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wal xamsiin ba'dal mi'atayn wa an Zayd ibn Arqam radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala xarajnaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin asaaba annaasa fiihi shidda faqaala abdullahi bnu ubay laa tunfiquu calaa man cinda rasuulillahi hattaa yanfadduu waqaala la'in rajacnaa ilal madiinati layuxrijanna al acazzu minhaa al adall fa ataytu rasula allahi sala allahu alayhi wasallama fa axbartuhu fa axbartuhu bidalik fa arsala ila abdillahi bni ubay fajtahada yaminahu ma faal fa qaalu kadaba zaydun rasula allahi sala allahu alayhi wasallam fa waqaa fi nafsi mimma qaaluuhu shiddatun hatta anzala allahu ta'ala ala nabiyyihi tasdiiqi idaa jaa'aka almunaafiquun liyastaghfira lahum summa <clears throat> da'aahum summa da'aahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam liyastaghfira lahum falawwaw ru'uusahum muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun garab buntu chapitre bi nga xam ne moom lañ nekk euh, ci kitaabul umuuril manhiyyi anhaa chapitre. deux cent cinquante six di wax baabu maa yu baaxu min al ghiba li nga xam ne c'est permis ci wàllu euh, li nga xam ne mooy jëw euh, fi nga xam ne doof dañ ko fay yoonal dañ koy permettre ci suñu jotaay bi ñu génn nag xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis in cinq cent trente-trois mu ne woon an Fatimata bint Qays radiyallahu anha annaha qaalat ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qultu inna abal jahm wa muawiyata xatabani fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa amma muawiyatu fa la mala la ila axir alhadith walillahi alhamdu wal minna tey niñ ko waxe woon ñu war a gis avant dernier hadith ci suñu bunt bi boo ko defee ñu tëjaale suñu tome soixante mu ne wa an Zayd ibn Arqam yo nee na mu ngi jële ci Seydina Zayd bin Arqam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah annahu nee na xaraj naa dañoo génn ma rasulillahi ànd ak yonent bi saa saa fii safar ci ab tukki léegi dinañ ñëw mais tukki bii ban tukki la woon <laughs> asaaba naasu waaw foofee laal na dañ na fa jote nañ fa shidda ak tar-tar waaw mooy voyage la woo xamante ne nii moom taroon na quoi waaw moom taroon na lool bari woon na ay tartar yu te am fa qaala Abdullah ibn Ubay léegi dina ñëw ci loolu shidda yooyu ak affaire bi fan lu jóge lii président de de tout naafiq <laughs> parce que ku nekk président naafiq jamono yonent saa moom yow moom yaay président tout naafiq de tous les temps waaw koo xam ne yeneen saa salaam la dundal manu la fex manu la baax nekkum naafiq non kooku moom sawaay mooy kii moom <laughs> laisse tomber quoi <laughs> léegi fa qaala ca la waxe Abdullah ibnu Ubay waa ji ñu naan Abdullah bi doomi Ubay ibnu Salul <laughs> ne laa tunfiqu e yéen laa lansaar sama mbokk yi ndax moom am nationaliste la gaa yu mooy ab ab ab ab ñooñ nga xam ne jàpp nañ ne li ñoom daal ay genre Eh, ñoom seen bopp rek quoi <laughs> voilà réew mi non on est nous ay mel noonu <laughs> mu ne laa tunfiqu yéen laa lamsaar sama bopp laa bu leen dépensé ala man inda rasulillah bu leen leen defalati dara ñu nekk fa yoreen saa sam hatta yanfadu ba nu ñuy jógee ci moom waaw waaw loolu benn wax la bu mu wax benn njombe <laughs> waqaala mu ne waat la in rajaana tey bu ñu delloo ilal madina ci te dëkk bu seet la wax mais moom ci moom seetlu la moom moom affaire nationalisme la ko jàpp mooy bu naan mëri na moom affaire waaye sama kiiwu suufu maam sama suufu nangam Yasrib wax la jàpp moom waaw Medina yi fan waaw bu ñu delloo Medina comme que nag day wax gaay il faut mu wane ne jullit la la yuxrijanna wat nee ne dina génne al a'zu ka gën a tedd minha ca dëkk bal adal ka gën a suufe Seydina Zayd ibn Arqam ne bi ma déggee Abdallah ibn Ubay wax waxi kàccorte yi fa ataytu rasulallah ma dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi man Zayd ibn Arqam léegi radiyallahu léegi neena ma daal di koy nettali nag waaw fa axbartuhu bi zalik ma ñëw nettali ko li nga xamante ne nii mooy li kàccoor bi daal wax mhm. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mu ne fa arsala ilay ila Abdullah ibn Ubay léegi nag yonent bi saa saam bi ko Seydina Zayd ibn Arqam waxee lii mu yónnee ci Abd ci Ubay ngir laaj ana nan la fa demee noonu ana naka la fa demee noonu ba wax ju nii mu war koo mën a wax waaw. léegi nag Abdallah ibn Ubay daal di agsi fekk hada yaminahu mu waat ñun li dayog coonaam naa wax ci waat waaw waat ne maa faal lii nii ko Zayd ibn Arqam wax Zayd day expliquer wal iyaazu billah man Abdallah waxuma ko de lii mu ne moom laa wax <laughs> lii moom amut <laughs> waaw loolu amut waaw loolu amul waaw loolu moom amul loolu fenn la amul waaw léegi <laughs> eh, fa qaalu ah waa Ansaar mbokkam ya newoon foofu ak yoneen saa salaam ne ah yoneen saa salaam kadaba Zaydun rasulallah daal yoneen sa salaam li mu la wax demewul noonu daa juum rek waaw yeneen saa sam Zayd lim la wax daa juum rek fa waqa nee na Seydina Zayd ibn Arqam nee na wax jooju ñu wax nag daal di def fii nafsi ci sama bopp mimma qaalu am benn effet daal di may toucher lool way li nga xam ne loolu lañ wax mooy jiñ mag nar daal di setal Abdallah ibn Ubay nii moo gina xam ne paa bu toll ni moom muy kecc xam na ne moo ko wax mu ne noo quoi man nag gone laa gaa yi ne bon na saa salaam Zayd moo juum rek ah kaza ba moom moo wax lu wuteeg ñi mu demee rek loolu nag def daal di may jàpp def ci man effet waaw fa waqa fi nafsi mimma qaalu shidda mu métti ma lu tar-tar xatta deme noonu ku nekk mooy lii dafa tënk lii mais bàyyi tef bi wax ne Zayd xam naa da ngaa kii da juum rek dangaa jàpp ne lii la wax waaye waxul loolu waaw affaire bi metti ko lool. ñépp naan moo Zayd daa kii gone gi daa dégg leneen rek waaw naaram taabit ñi jàpp ne <laughs> nee na noonu la demee ba hatta anzalallah bu borom bi di wàcc ala nabi ci yonentam tasdiq yi dëggal man man Zayd waaw ne Zayd li mu wax mooy dëgg paa bi mooy kàcc <laughs> lan la ko wàccee ci suuratul munaafiqun idaa jaa'aka al munaafiquun idaa almunafiquna nafiq yu yées yi xaalu mooy saar boobu <laughs> moom ay saama ñeme yàlla lañ de booy booy dox booy dox di seetub saama ñeme yàlla bu gisum nafiq <laughs> bi boo nga jàpp ci xamal ne àddina du neex a neex a neex a neex ba nga dajee teeg bu mel ni moom parce que kàcc kat international lañu amuñu sax benn loo xamante ne moom lañ ciy nat lan lañ ciy lañ ciy lañ ciy tergiverser ngir kàcc waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar euh, léegi <laughs> léegi nag bi aaya bi wàcce ah, saar yooyu aaya boobu waaye saar boobu wàcc nag summa da'ahum an-nabi yeneen saa sa nangu woo moom ak gaayam toogaloon ndax ñoo bokk parce xam nga ñooñu mën nañoo ñëw ne boo bu doon ñu dëggu lañ ne Zayd mii moo wax dëgg euh, Abdallah moo wax lii waaye nag non defuñu ko alhamdulilah hmm? non defuñu ko xam nga luñ def dañoo ànd ak moom ne wax na dëgg de waxu ko waaw léegi nag moo tax nag mu woolu leen nag yeneen saa saa mu woolu leen ngir ñu tuub waaw summa daamul na yastaghfira lahum ngir mu ñaanal leen yàlla jéggal ci bàkkaar expliqué gi nga xam ne moom nañ def waaw léegi nag bi lool xewee au ñu ñëw fool fol law wow ñu lem ruusawum seen doq yi daal di dem seen bopp yi daal bañ quoi dem seen yoon <laughs> wane gannaaw daal dem quoi ñoom lan lañu fi def lu kii waa yow daal di dem seen yoon mu ne boobu muttafaqun alayhi <laughs> waaw waaw al imaamu al Buxaari waaye naka noonu al imaamu Muslimu Abul Husayni ta'ala ñoo bokk solo léegi laaj mooy que ñoom dong ñoo solo ñu la déedéet seen sëriñ di al imaamu Ahmadu Muhammad ibnu Hanbal waaye na ko noonu seen Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrata ibnu Musa at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii bokk nañ ko solo kantaal imaamul Bukhari ta'ala anhu andi na ko ci bërëb yu bari comme kitaabu tafsir fala ko njëkkandi muy suuratul munaafiqiin baabu qawlihi idaa jaa'aka almunaafiquun waaye ne ko tamit ba foofu ci saar boobu baabu ittaxadu aymaanahum junna waaye indi na ko ba léegi ci saar boobu bee dalee na rangale xadiis quatre mille neuf cent quatre mille neuf cent un quatre mille neuf cent deux quatre mille neuf cent trois quatre mille neuf cent quatre noonu la ko ndee baabun wa ak zalika bi annahum amanu summa kafaru ak kitaabu tafsir baabu qawlihi wa idha qila lahum ta'aalaw yastaghfir lakum rasulullah kon ñu jël ci benn kitaab bi mu ko njëkkee ni mu ne haddathana al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kitaabu tafsir suratul munafiqin baabu qawlihi idha ja'aka al-munafiqun mu ne haddathana Abdullah ibn Raja <laughs> mu ne ki ñu nettal ma Abdullah ibn Raja ibn Umar am ñu ne noo ibnul musanna abu amr voilà voilà al basri rahimahullahu taala génn àddina la 220 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana mu ne nettal nañu israilu mu ne ki ñu nettal mooy israil israil a ngoog di israil ibn yunus ibn abi ishaq amr ibn abdillah as-sabi'i ponkal yaa ngoog di abu yusuf al-hamadani as-sabi'i al-kufi rahimahullah gane àddina l'an cent génn àddina l'an cent soixante Israil di doomu Yunus waxoon nañ ci seeni mbir famille bu barkee la ngoog an Abi Ishaq mu jëla ko ci maamam am Ishaq mooy maamu Israil euh, Abu Ishaq doom ji Yunus moo jur Israil euh, euh, di ak Isa voilà Isa ibnu Yunus Israil ibnu Yunus ibnu Ari <laughs> noonu la deme rahmatullahi alayhim léegi moom an abi ishaq mu jëlu kon ci maam ji da amr ibn abdillah ibn ubayd abu ishaq al-hamdani as al-kufi génn àddina gane àddina l'an vingt àddina cent la moom <laughs> l'an vingt-neuf la gane àddina ci xilaafa sayyidina Usman ibn Affan alayhi ridwanur rahimur rahman génn àddina cent vingt-neuf mooy <laughs> kii moom loon lu ma niil niil niil calcul nag xanaa nag war koo xam nag ku juddu sa l'an l'an vingt neuf génn àddina cent vingt neuf loolu kay mooy cent bi laay teggi mais rek vingt neuf moins vingt neuf égal zéro cent bi def <laughs> kon Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala an Zayd ibn Arqam moo ko jël sayyidina Zayd ibn Arqam ibn Zayd ibn Qays ibn Nu'man ibn Malik ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji Abu Amr ñi ne Abu Amir ñi ne Abu Umara ñi ne Abu Unaysa ñi ne Abu Hamza ñi ne Abu Sa'd ñi ne Abu Sa'id al-Madani waaye al-Kufi mu doon nekk Kufa génn àddina la 66 am na nag ñu wax ba la 68 léegi moom nag moo ne kuntu fii ghazatin dama ne woon cib xare waaw fa sami'tu Abdallah ibn Ubay lii euh, bon bii beneen la bu wuteeg euh, bii nii moo gën a gudd bee moo tax ñu jël ko sinon mooy li imaam an-Nawawi indi kaddu yooyu imaam al indi na ko na ko imaam Muslim moom benn bërëb rek la ko ni mu ne kuntu fii ghazatin damaa ne woon ci benn xare fa sami'tu Abdallah ibn Ubay ma dégg Abdallah ibn Ubay yaqulu mu naan la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu min hawlihi voilà moo tax riwaay euh, Riyadou Salihine bi ma yor bu këyit bi am na benn entre parenthèse bu ñu def ci loolu mooy bi mu naan Abdallah ibn Ubay ne la tunfiqu ala man inda rasulillah ñu def benn entre parenthèse waaw euh, euh, hatta hatta yanfaddu après ñu def entre parenthèse min hawli comme fii ci version imam al-Bukhari bi riwaay bi mu ne bu leen dépensé te nekk muhajiruna ñàkk way ñàkk na ñu yee nga xam ne nekk fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp luñ ko yóbbul ñu ne ko ñu ne ko tëll oh, bu leen dépensé tous yonent bi te ña nekk te yonent sallallahu alayhi wasallam hatta yan faddu min hawl ba ni ñuy jóge ci moom waaw bu ngeen waree jox ay xéewal yonent sallallahu alayhi wasallam bàyyi leen bañ dem ñoom da moo yées te xamul ne yonent sallallahu alayhi wasallam ñu ko joxee moom day da leen di woowaat parce que lu ma am bokk ko goy ñàkk ñi <laughs> mu ne wala in ba pare mu teg ci wala in raja'na min indi <laughs> te buñ jógee fee buñ jógee foofee la yuxrijanna waat na ne génne al aaz ki gën a tedd minha ca Medina al adal ki gën a féete suuf ki gën a doyadi nee na fa zakartu zalika li ammi ma tuddal lool sama baay tax waaw voilà loolu doom dina am nee na fa zakartu zalika li ammi aw li Umara nee na ma wax ko sama baay tax wala Seydina Umar radiyallahu fa zakarahu lin nabi kooku ma ko wax mais bàyyi ci xam la ah nee na mu daal di dem wax ko yeneen yonent bi alayhi salaam fa zakarahu li nabi fa da'ani yonent saa saa mu woo ma fa addatu ma nettali ko li ma dégg fa arsala rasulullah saa saa ila abdillah ibn ubay yonent saa saa mu yónnee ci abdillah ibn ubay wa sahaabi ak gaayam yam toogaloon naafiq yam toogaloon di wax lool. fa xalafu ma qaalu ñoom ñëpp ñu waat d'un d'une seule voix ne ko wax fa kazzabani yonent saa salaam daal di may weddi rasulullah saa salaam wa saddaqahu dëggal ko tax surtout moom kili kilifa yi newoon ak moom yëpp mais ñëpp ay naafiq lañu woon daal di waat ñoom tamit <laughs> mais defuñu waaw xam nga loolu mooy àtte diine ah boo ñëwee ne diw al al al al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ala man ankara kii andi preuve comme ko wax la rek da ne kii moo def waa ji dañ koy waat loo ah léegi yu ñëwee waat ne moom deful mais dañ naan dañuy jàpp ne kon deful voilà. loolu la yeneen saa salaam nag daal di ah bàyyi ko dëgg yi fa asaabani hammun lam yusibni mithlu qat mu ne benn njàqare dugg ma boo xam ne ma suma dal mu ko fa jalastu fil bayti ma dem sama kër ñu bi ñibbee ma toog ca kër ga daal di triste waaw bi ñibbee Medina ala sakin afdal saa salaam fa qaala li ammi nee na sama bàyyi tax ne ma ah Zayd xam naa da juum rek waaw mu ne ma maa arata yow lan nga bëgg ila an kazzabaka rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa maqat lan nga def de lan nga def bu bëgg yonent sallallahu alayhi wasallam daal di lay weddi ba pare daal di lay mere nee na rek yonent suñu borom wàcce fanzalallahu ta'ala idha ja'aka al munafiqun bu la dikkalee naafiq yow yonent sallallahu alayhi wasallam bi aaya yi wàccee saar woom yonent sallallahu alayhi wasallam yónnee yónnee ndaw ne dem leen ngeen woo Zayd ibn Arqam woo leen ko mu ñëw fa ba'atha an-nabiy ilayya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qara'a mu jàngal ma laaya yi fa qaala qad saddaqaka ya zayd ne ko yàlla yow mii la dëggal yow zayd ndax moo wàcc aaya yi na kon ñu xam narkat yi naafiq yu yiis ñoom abdallah ibnu ba salul alayhi eh, ma yastahiq allah eh, léegi kon <laughs> loolu lu garaaw la nar waaw buy nar daa roo daa graw waaw mag muy nar quoi ñépp xam ne kii nar kanta bi bi mu indi nii xaraj naa ma rasulillah fii safar moom leen di waat di naan haddathana Amr ibn Khalid qala haddathana Zuhayr ibn Mu'awiya qala haddathana Abu Ishaq qala sami'tu Zayd ibn Arqam qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa asaba an-nasu fihi shidda fa qala Abdullah ibn Ubay li ashabihi la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu min hawlihi waqal la'in raja'naa ilal madiinati layuxrijanna al-a'azzu minhaa al-azall léegi loolu noonu imaamu dina ko yëndee foofu moom al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala léegi kanta mu des kanta al imaamu Muslimu Abul Husayn rahimahullahu taala kanta moom benn bërëb la ko moom al imaam Abul Husayn Abul non Abul Husayn Muslim ibn al al-Qushayri an-Naysaburi kitaabu sifaatil munaafiqiin wa ahkaamuhum <laughs> foofu loo gondi mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettal nañu suñu be sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala gane àddina 159 génn àddina 235 borom Musannaf bu Abu Bakr ibn Abi Shayba qala mu ne haddathana al-Hasan ibn Musa mu nekk ñu nettal mooy al-Hasan ibn Musa di al-Hasan ibn Musa al-Ashyab Abu Ali al Baghdadi yu al-Khurasani yu newoon juge Tibristan euh, waaye tamit yoroon na euh, nekkoon na juge fole ci Mosul euh, di Mawsul di Mosul tey di ak ak Hims di Homs tubaab yi naan Homs kenn xamul li ñuy liggéey Hims foofu la ca Syrie waaye Mosul ca Irak nooru Irak foofu yëpp newoon dafa juge al-Baghdadi yu Khurasani yu àddina deux cent neuf rahmatullahi alayhi wala mu ne hadathana Zuhayr ibn Muawiya comme hadith càllale bi ñu la wax sànq bi imam al-Bukhari muy Zuhayr ibn Muawiya Abu Khaythama mais kii taxawal al-Jufi al-Kufi bu ko jaawaleeg Zuhayr ibn Harb de bokkuñu ah Zuhayr ibn Harb sëriñ ñoom imam Muslim la alors kii gis nga fi mu toll moom moom du seen sëriñ de moo moo moo féete ma moo magoon Zuhayrum na bokkuñu sax génération mook Abu Xaysama beneen bi ndax ñoom ñaar ni Abu Xaysama la kële Nasaa'i la Bagdaadi kii nag moom Nasaa'i Jonville waaye Kuufi la muy Zuhayrum na la son son na Zuhayrum na Muawiya <laughs> Zuhayrum na Muawiya voilà mooy Abu Xaysama an-Nasaa'iyu al-Baghdaadi Zuhayr ibn Muawiya mooy mooy kan mooy ki nga xamante ne mooy mooy Abu Xaysama waaye al-Ju'fi al-Kuufi voilà kii Baghdaadi la kii Kuufi la gane àddina l'an cent génn àddina l'an cent soixante-treize amoon 73 ans rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abu Ishaq gis nañ ko sànq moom la Israa'il jële woon ci moom di maam ji muy Abu Ishaq rahmatullah alayhi as-Sabi'i annahu qaala sami'a Zayd ibn Arqama yaqul kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin asaba an-nas fi shidda fa qala Abdullah ibn Ubay li ashabihi la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu min hawlihi qaala Zuhayr wa hiya qiraa'atu man xafada hawlahu wa qaala la'in raja'naa ilal madiinati layukhrijanna al-a'azzu minhaa al-adhall qaala fadaytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa akhbartuhu bidhaalika fa arsala ilaa Abdillah ibn Ubay fa sa'alahu fajtahada yamiinahu maa fa'ala faqaal kadaba zaydun rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqaal wa waqa fi nafsi mimma qaaluhu shidda hatta anzala allahu tasdiqi idaa jaa'aka almunaafiquun qaal thumma da'aahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam liyastaghfira lahum qaala faw lawwaw ru'uusahum wa qawluhu ka'annahum xushubun musannada wa qaala kaanu rijaala ajmala shay voilà <laughs> Allah léegi kon hadis yi mu ngi nii léegi premièrement waa euh, euh, fii ñu génnoon fan la loolu nag boroom xam-xam yi dangay xam ne dañ cee wute mais biñ naan xaraj naa ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam fii safar génnoon nañ ànd ak yeneen sallallahu alayhi wasallam tukki boo xam ne dañ ci am sidda mais ban ban tukki la woon ban tukki la woon loolu mooy loolu mooy affaire bi loolu dañ naan la boroom xam-xam yi dañ cee dañ cee wute dañ cee dañ cee wute voilà boroom xam-xam yi dañ cee wute lan lañ ci wutee am na ñoo xam ne boo am na riwaay yoo xam ne dañu ne day wane ne ghazwatu Tabuk la woon moo daal imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ne wa hadhihi al-ghazwat waqa'a fi riwayati Muhammad ibn Ka'b an Zayd ibn Arqam 'inda an-Nasa'i annaha ghazwatu Tabuk mu ne xare bi mu ne moom lañ génnoon rot na ci riwaaya Muhammad ibn Ka'b jële ko ci Zayd ibn Arqam nekk ci Sunan an-Nasa'i rahmatullah alayhi ala al-jami' mu ne loolu ghazwatu Tabuk la xare bi yeneen saa salaam mu jiyee xare te mu avorté woon moo contre l'empire euh, byzantin romain byzantin te mu avorté woon mujjul xam am ñu ne boobu la foofu ci an-Nasa'i da ne foofu la foofu la loolu riwaaya boobu imaam al-Hafiz mu ne wa yu'ayyiduhu te lii dëgëral lii mooy qawluhu wax jim ne dafa joti nit ñi euh, shidda quoi fi riwaayati Zuhayma fii safarin asaaba an-naasu fii shidda euh, tukki boo xam ne nit ñi jote woon nañ fa ak tar-tar te xam nañ ne euh, ghazwatu Tabuk moom xare mooy xare amul sax waaye voyage bu mitti la parce que jóge foofu dem ba bilaadu Sham ca l'empire romain ba Tabuk mu sori lool ba pare tàngoon jër te tamit waruwaay yi dese woon na koo demee noonu ak yóbbali yooyu nga xam ne nii dañ doon mar di say naaw mar naan dañoo mara mara mara mar ba mel ni suñu put yi day xotteeku <laughs> ndax mar xam nga foofu non non boobu moom yow rien que da ngay dugg ci oto bu climatisé wala bu baax sax boo fa oto yi daw lu bari nga commencé am problème yàlla tere fi nga xam imagine ñi am ñii dañuy dox ñuy war ay gëléem yuy fàqa saloog ay mbaamaki ak wax yow sa waay <laughs> <laughs> de fer <laughs> loolu léegi am ñu ne ñoom moom da riwaay boobu dane lool la waaye ahlul maghazi nag boo demee ñi nga xam ne ñooy toppatoo siiraay yoneen saa sa ñoom maam ni saaq ak gaayooyu ñoom dañ lanoo lii ghazwatu banil mustaliq la xawoon te mooy ghazwatul muraysiya <laughs> waaw mooy xazwatu Badil Mustaliq te seen kilifa ne woon al-Haaris ibn Abi Diraar nekkoon waajuru soxnaa yonent bi alayhi salaam kenn ci soxnaa yonent salaam waaw léegi ku ko xam nga xam nga ban soxnaa salaam la baayam tuddoon Haaris yaa may mun ah est-ce que wax nga dëgg de Maymunatu bintul Haaris mais du kii yeneen saa salaam du soxna soos rek la amoon bu bàyyi tudd Haaris <laughs> yaay Maymuna ahsanta yaa fay yal na la yàlla yàgga fay